kon ñu ñëw fi nga xamante ne lañ yemoon baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim kaddabat asxaabul aykatil mursaliin kon suñu borom di wax ba léegi beneen yonent boo xamante ne nii gaa yi daal dinañu koy weddi dee comme ni nga xamante ne noonu lañu weddi woon ñi nga xamante ni ñoo ko fi jiitu woon ci ay yonent mu ne kaddabat weddi woon na asxaabul ayka laykati mooy waa gol ña nga xam ne seen dëkk ba dafa naatoon am garab yoo xam ne dañoo taqaloo ndax rëy wert muy waa kër Seydina Shuayb dina leen wax mu ne ñoom ñoo ñële waa gol ba ñoom weddi woon nañ almursalina ña nga xamante ne nii mooy ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñu ngëm ñu way ngëm yàlla ya de léegi mooy way ñama yónni woon id yi aleyhim salaatu wassalaam id ba nga xamante ne nii xaala la leen wax Shu'aybun di seen mbokk ma di Seydina Shu'ayb alaa tattaquun moo yéen lu tee ngeen ragal seen boroom alayhi salaam waa layka bii nag xam nga gisoon nañu ko boroom xam-xam yi am nañu naan ñoom ak waa waa waa Madyana bokkuñ ak waa ras xam nga waa asxaabu ras gisoon nañ gaa yoo yële ba taxawoon ci am na ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne jële nañ ko ci muqaatil rahmatullah alayhi waaye muqaatil waxoon nañ la moom dëgërul mooy ay waxam jar da dàq ganaar moom dane moom moom bokkuñu waaye ku mel ne al imaamu Tabari di imaamul mufassiriin ak al imaam al xaafiz ibn Kasiir rahmatullahi alayhim dañu ne moo way benn kese lañ mooy gis nga waa ras waa asxaabu ras surtout imaam at-Tabari moom rahmatullahi alayhi dane waa Madyan ak waa Layka benn kese lañ te seetee li alquran di wax benn la mooy ña doon def ci seen commerce seen yaxantu ba ca lañ doon nax nit ñi même loolu rek la te mbugal ya leen daal benn la mu ne benn rek la léeg-léeg borom bi da leen di woowe lii lenn luñu leen xame muy layka ndax seen gol boo bële nga xam ne mooy seen garab yoo yelee léeg-léeg mu woowe leen seen dëkk ba di mat Madyan ñoom la rek te ñooy waa al imaam al hafiz ibn Kathir ci ne te ñoom sax ñooy asxaabu rassi waa teen boo bële gaa yi ñoom ñoom rek benn bi la kon loolu insha allahu taala amaana loolu moo gën a dëgër këne moom moo tax mu ne le fekk ñu naan ñaar lañ këne Seydina Shuaib alayhi salaam dañ koo yónni ci waa Madyan ba ñooñu ñu alak leen après ñu yónni ko ci fi nga xamante ne nii ñoom mooy waa layka loolu moo tax mu gudda ñooñu nag bokkul woon ay ñoñam moo tax waxuñ fii axaahum baa seen mbokk Shuaib kum fee mu ne non non non loolu moom nag def def le la de wax jooju mu jële ci Muqaatil ak ñi ànd ak moom déedéet benn bi kese la mooy fii suñu boroom wa dafa bañ suñu boroom waxul axaahum waaye ñëpp xam nañ ne ñooy waa Madyan ndax lim leen lim leen doon wax benn kese la nan leen mooy tandu ko leen taloon la ñuy gis kii moom lañuy gis fii mu ne kon id qaala lahum fàttalekul waa asxaabul layka ñooñ we doon way ngëm yu way yonent yi alayhim salaatu wassalaam id qaala lahum bam leen waxee Shuaybun seen mbokk ma di imaam Seydina Shuayb alayhi salaam alaa tattaquuna moo yéen lu leen ragal seen borom nii man kat rasulakum ñeel naa leen rasuulu ndaw amiinun boo xamante ne nii boo wóor laa kon ragal leen seen borom wa ati'uuna tey wa ati'uuni ngeen topp ma man mi boole yéen. wa maa as'alukum te laaju alayhi ci lii ma leen di woo min ajrin ci pay in ajriya sama payoor nekkul illaa ala rabbil alamin lu dul borom bi nga xamante ne moo fees mooy borom bindeef yi awful kayla gis nga même chose lii la doon wax waa Madyana ne leen awful kayla hee dee leen matal li nga xam ne mooy seen bu ngeen di nattal nit ñi bu ngeen di yaxantu di jaay nit ñi matal leen li ngeen leen di defal dañ ci doon xomp di ci xëcc par ndànk yooyu nga xam ne ñu naan dañ koy xeeb waaye bu baree loolu lum ndaw ndaw ndaw moom la borom bi doon wax ci waylun lil mutaffifiin waylun toskare waylun xurumugal waylun kukku waylun woo mooy lool malheur dal na lil mutaffifiin ñi nga xam ne ñooy xomp seen jikko yi noonu lañ mel ba bu ñuy jaay fokk ñu xomp daal di daal di wàññi dara ci li ñuy jaay ci plateau mango yi du mat ay këyit lañ ci rokos wala bu dee keneen la tamit ay diwlin dina fexe daal moom boo moywul poids bi mu lay nattale sax naan la poids bi un kilo la boo seetee ndekete am na lu mu ci wàññi wala bu lay tegal du mat mukk day teg rek mu fil affaire bi yëkkati suñu boroom ne ñoo ñépp nag waylun ñeel na leen sos kare daal dina leen di ñeel de loolu nag la leen di wax ne aw fuudee leen matal alkayla seen poids yi ngeen seen yi ngeen di natte de nay mat sëkk loolu mooy li jëm ci wàllu volume mooy alkayla wala takunu minal muxsirin te bu leen bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wàññil gaay bu ñu leen di jaay ndax mu tax fi foo ko fekke waaju mel noonu mooy alladina iktaalu ala nnaasi yastawfuun bu dee ñoom ñooy dem di jëndi dañ naan gaay yi xëy voilà naan gars yi grossiste bi na affaire yi mat bi seet affaire yi waaye wa ida kaaluhum buñ demee ci seen magasin yeeg seen yooyu nag cette fois si war a nattal nit ñi ci wàllu volume mooy waaw wasanuhum wala ñu leen di peser ci wàllu poids ña ñuy si yuxsiru nañu ciy wàññi dara bi ci ronkat ngir di am ñu yenn ay garan yu leen di sàcc ay liitre yu leen di sàcc wala ay demi litre gaa yooyu la leen ne nag bu leen bu leen bàyyi leen di def wala takunuuta bu leen bokk mukk minal muxsirina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wàññi li nga xam ne ñoom la ñuy nattal nit ñi de wazinu te dee leen peser bil qistaasil mustaqim ci li nga xam ne balance yi nga xam ne dafa coowooral ndax dañ doon dëngal seen seen balance yi de telle sorte ko bu ñuy jaay nit yi yow da ngay foog ne mat na dekete gaa yi ñoo ko dëngal dañuy caaxaan kese lii moom képp koo xam ne yaa ngi ci marché yi mooy lii war nga bàyyi xel tam moytu ko ndax dërëm boo ci lekk lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw na la leer ne safara ngay dugal sa biir wala tabxasu naasa te bu leen nag di di di nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di wàññil nit ñi ashiyaahum seen marchandise yi leen di jaay li ngeen leen di jaay seen àq yi bu leen leen ko fellal dara wala tansaw te bu leen nekk di yàq ndax yàq gi gën a rëy mooy yu mel nii ah lekk alalu jàmbur loolu bokk na ci yàq yi lu rëy ci kaw suuf wala tansawta bu leen fi nekk di yàq-yàq gu jéggi tayo fil ard ci suuf si mufsidiina nekk ñoo xamante ne nii ci yàq kese ngeen di dëkk loolu bu leen ko def de it al al avec tansaw moo gën a garaaw mufsid mooy tansaw mooy njobboxtal mufsid yàqkat yooyu bu leen ko def ci kaw suuf de alhamdulillah mu ne wattaqu alladhi xalaqakum te na ngeen ragal ki nga xamante ne nii moom moo leen bind de non wala tansaw fil ardi kon mufsidin kon mu ne leen nag kon wala wattaqul ladhi xalaqakum ragal leen ki nga xamante ne nii moom moo leen bind di borom bi wal jibillatal awwalin waaye gis nga peuple yi fi jaar mooy waaso yi nit ñu bari ñi fi jaar ñépp al te jiitu leen fi moom moo leen bind ne daal di leen koy ragal xaalu gaay ne ko mais yow mii innama anta minal musahharin lañu waxoon waa kër Seydina Luut <laughs> liñ ko waxoon waa kër Seydina Saalih boobu moom la gaa yi wax mii ne ko waaye yow ma ne yow mii nekkoo lidul ninal musaharina yow da ngaa bokk ci ñi nga xam ne dañ laa faj dañ laa lëgëy mooy ne sa bopp bi toogul ko quoi yow Shuayb bu daal seet nañ ne rek yow Shuayb bu hé hé Shuayb tey way Shuayb bu sa bopp bi baaxul ndekete yow mii daal yow daal tey Shuayb bu yërëm nañ la de mooy yow daal sa bopp bi mën nañ laa tuumaalum ndox ndax dañ laa faj dañ laa liggéey wama anta ta yow mii nag nekkoo lu dul illaa lu dul basaru mbindeef nga nit nga mislu naa comme ñu naa ana lan nga ñu ëppalee ba ñëw naan yàllaa la yónni wa in nadunnu ko te ñun daal nekkul di njortu lu dul ne te sax moom la ñu gëmaa ah. laminal kaadibiina ne yow miy wax dëgg yàlla ci ci expliquer kat yu mag yi nga bokk mooy ñuy wax lu amul ah da ngay waxal borom bi lu amul waaye léegi nag comme que gëmuñu la fa asqit mais wàccel waaye yow na wàcce wàcceel ci ñun alay naa suñu kaw kisafan dogit mina sama bu jógee ci asamaan na mbugal ñëw in kunta ndeem nekk nga mina saadiqiina ci ñi nga xam ne way dëggu nga xam nga ñi waxoon nañ la ñoo ñu gën a ñàkk bopp la moo tee ñu ne ko bu dee nekk nga ci ñu dëggal kon nag borom bi yal nag ñu gindi waaye ñu naan borom bi yal na nga ñu mbugal mi daal di agsi loolu mooy lu doy waar la te waa kër yonental la luut ak gaa yooyu yëpp moom doon wax ak waa Quraysh léewu lañ qaala seydinaa Shuayb alayhi salaam na leen rabbi ee eh sama borom alamu moom mooy mooy ki xam dëgg-dëgg bi maa taamaloona ci li ngeen di jëf mooy li ngeen di jëf borom bee ko xam fa kaddabuuhu gaa yi daal di koy weddi weddi gu jéggi dayo fa axadahum mu jàpp leen adaabu yawmi dhulla mbugalum bés ba nga xam ne ab mooy mooy la leen mooy mooy mooy niir ga leen waroon daldi leen daldi leen muur gaa yi jàpp ne fii waaye dañ fay dem ngir ker lu ji quoi ndax tàngoor wu mag wa nga xam ne moom la leen borom bi tabaraka wa taala daal di woon teg gaa yi daal dina gis nag mu mu niir yi mu yónni benn niir gaa yi gis foofu sedd gaa yi dem fa nag daal di fay dajaloo ca suuf ba ñu fa nee ngir nag sedd quoi ndax seddaay bi woo waa suufu niir bi daal mooy nuage yi ah fii féex na wute nag suñu réew mii nga xam ne canicule bi moom moo raw canicule mooy tàng di jër kenn nekk fenn ñu ñëw ci suuf ndeke borom bee leen di yootal noonu le bañ fa dajaloo ñoom ñépp noonu leen mbugalee lool lay wax noonu le mooy azaba yow azabu yawmi zilla mbugalum bésu boobu nga xam ne ker ga leen wuuroon innahu dëgg-dëgg kaana nekkoon na azaba mbugalu yawmin bés azimin bu màgg la woon ca ko dal de inna ma ko dóoroon mbugal moomale inna fii daalika nekk na ci loolee te nekk na ci seen nettali bii la aayatan màndarga nekk na tamit li nga xam ne mooy mandarga miracle la pour képp ko am xel tey dund léegi wama kaana te nekkuñu woon ñoom ba ma leen di bugal ak saruhum lépp ci ñoom mu'miniina di way ngëm yàlla de wa inna rabbaka te dëgg-dëgg sa boroom na jaw seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la huwal aziizur rahiim dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne moo noot ci nguuram arrahiimu mooy aji yërëmaa koon wa innahu te dëgg-dëgg alquraan ji la tanzilu rabbil alamin wàcceewu boroom bindeef yi la moo ko wàcce ci yow waa Quraysh di ko weddi ne yaa ko créé nañu xam ne lii waat naa ci sama bopp man borom bi la tanzilu wàccewu la de wàccewu rabbil alamin boroom bindeef yi nazala bihi ruuxul amin ki nga xam ne moo koy wàcce mooy ar ruux muy muy muy ruux gu al aminu boo xam ne dafa nekk koo xam ne ku ku am ku ku wóor la ala qalbika ci sa xol muy Seydina Jibril waxoon nañ la ruux yi dafa bari kii mooy Seydina Jibril lay wax fii moom moo ko ci wàcc ala qalbika ci sa xol léew Seydina Muhammad alayhi salaam li takkuuna ngir nga bokk minal munzarina ñi nga xam ne ñoo minal munzirin ci ñi nga xam ne ñooy xuppaatee bilisaanin arabiyyin mubiin bu ñëwee nag ba def ko ci sa xol ci la alquran bi nekk arab bilisaanin arabiyyin ci kaddu ci làmmeñu arabiyyin arab